baada audu billahi min alsheytaani alrajim tey nag inchaa allahu taala ci lañuy jeexale xaaj bu njëkk bi comme ni nga xamante ne nii noonee lañu ko dige woon ca njàlbeen ba ne woon saar bi dañ koy xaaj ay xaaj ci ñetti xaaj lañ koy xaaj inchaa allahu taala kon nag tey mooy bu mujj bi boo xam ne mooy xaaj bu njëkk bi bokk ginnaaw gi mu desal ñu ñaareen ñaari xaaj beneen ñaareelu xaaj bi ci saar bii képp lay doon waaye bu mujj bi inshaa allahu taala day nekk ci saar bi ak saar bi mujj muy suuratul faatiha inshaa allahu taala kon nag suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy téeméer bi ak fukk ak juróom-ñeent mu baada a'uudu billahi min ash rajiim mu ne inna arsalnaaka bilxaqi bashiran wa nadira wala tas wala tusalu an asxaabil jaxiim suñu boroom wa taala mu inna ñun boroom bi tabaaraka wa taala de arsalnaaka ñoo la yebal yow muhammad alayhi salaatu wassalaam ñun dañoo la yónni ci jaam léegi ngir lan nga nekk bashira bashira wa nadira bashira mooy muhammadul bashir wa mooy muhammadun nadir mooy bashira nga nekk koo xamante ne nii dangay bégle di bégal indi ak mbégte ci xolu jaam yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nangoo tënku ci seeni ndigalu boroom tabaaraka wa taala tey sori ay tereem te boroom bi tabaaraka wa taala tax yow kooku ñooñu yow dangaa nekk di nga xamante ne nii dangaa ñëw di leen bëggal wanadira waaye di xuppu jaam yooyu tamit ñi nga xam ne ay wëngëm yàlla lañ buñ naree def loo xamante ne tab ci yoo xamante ne nii mën na leen a alak nga leen di xuppu ngir ñu bañ koo def waaye wanadira waaye dañ laa yónni surtout nga nekk koo xam ne kum xupp lool ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yii nga xamante ne nii ñoo weddil seen borom tabaraka wa taala ba pare yemuñu ci sax ci weddi waaye ne kenn nag di ko fi dul gëne voilà ñun gëmuñu de waaye nag gis nga lekkuñu ci ndab li waaye de toute façon kenn ku ci nar lekk ñu sotti ci suuf suñu borom ne ñooñu nga leen di xupp voilà tous al bu laaj yow seydina muhammad wa alayhi salaatu wassalaam waaye yow mi nga xam ne yaa jullit bi wala tus al bu laajte an ashaabil jahim waa safara muy yéeféer yi nga xamante ne nii yow li la doy mooy woo leen xupp te tamit wax leen loo xam ne day tax ñu xemmeem même lu tax ñuy xemmeem l'islam xam ne buñ ci duggee am na yoo xam ne yu baax lu leen borom bi tabaraka wa taala te tamit bu ëllëgee am na ay aljana yoo xam ne moom la leen di dig loolu dafa am solo yow bul ne man de façon waaye man dépassé naa boo ko dépassé toogal ne te boo ko dépassé sax waroo lool du nit mooy taxaw naan dépassé naa lool manoo fee wax lu gën li nga xam ne moom la suñu borom wax loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi fu ma sa jaar yépp di bégal nit ñi parce que nit ñi en général noonu la ñu mel yow nag kanta yow nga nekk goo xamante ne nii jàpp nga ne yow fi nga bokk am minorité ngeen minorité nag kenn waxul ci ñoom lool moo tax al xukmu lil xaalibi wan naadiru laa xukma la comme ni nga xamante ne noonu la ko règle bi di waxee al xukmu àtte lil xaalibi li nga xam ne moo ëpp ci la ñuy dawal àtte yi kanta wan naadiru li nga xam ne moom dafa nekk loo xamante ne nii lu lu lu raar la loo xamante ne nii dafa raar ak ñoom kenn du leen utal àtte kon nag mbir mi dee leen wax jaamu yàlla yi boroom xam-xam yi nañuy dëggal ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon waaye ñi nekkul ci yoon sax nañ leen di xemmeem loo li nga xamante ne mooy xéewalu yàlla mooy lislaam gi tënku ci ak àttey boroom di tabaaraka wa léegi nag yow boo defee lool xuppul nit ñi di leen bégal di leen xupp walaa tus al kanta après ndax ñoom yéefér yi nan la ñuy mujjee wala tus al bul laaj an ashaabil jahimi ci ñi nga xamante ne nii mooy waa safara ñi nga xam ne gëmuñu dara deewe noonu ak ñi nga xamante ne yàlla defagul ñu gëm ñu moom defal li la war kanta fu ñuy mujj loolu bu mu nekk sa préoccupation mu ne walantar baa kaay nag ma wax la yow sayidina rasulillah alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi ba ni àddina di tukkee kaay ma wax la loo xamante ne nii du deñ te boo ko xamee nga jàpp ko mu jeex quoi te bañ fii déggati waxu ñi nga xamante ne ak dajaaji la muy dajjaaluuna yi na yu mag yi nga xamante ne nii ñooy nekk ci kaw suuf di wootewu naan ñoom ay jullit lañu voilà naan ay jullit lañu ay ay ay ay ay imaam lañu sax voilà léegi nag affaire baa ngi noonu waa ah. léegi di wax nit ñi di leen gëmloo ne fii mu a gis nga l'islam il moom l'islam daanaka c'est mooy bëgg a lu neex yéeféer yi rek naan mook lépp a yem ak ñeneen yi lépp ku nekk li nga nekk baax na walla lépp baax ñépp baax kese lañ soppalante loolu du dëgg suñu borom ne walan tarda kaay ma wax leen mukk mukk du la gërëm de an du gërëm du la gërëm mukk kontaan ci yow ñan al yahuudu ñi nga xam ne ñooy yahuud yi wala nasaara du caagante ne nasaraan yi duñu kontaan ci yow jullit bi duñu kontaan ci yow jiitu woon na mu waxoon ko ab yonent seenub yonent alayhi salaatu wassalaam duñu la gërëm te duñu kontaan ci yow hatta lu dul tattabi'a yow nga bàyyi fii nga daal di topp millatahum gis nga seenu tëralin yi ñu nekk seenu sóobin mooy ñàkk gëm yàlla même bu dee ne moom la ñuy woote di def li yàlla xaraamal da def yi nga xam ne bàkkaar yi di daganal yi nga xam ne riba yeeg façon yooyu yépp ak façon sëy yi nga xam ne suñu boroom a ko xaraamal yépp ak yi nga xamante ne mode de bi ñu newee fekk toppoo leen ñoom ci ni ñuy doxe nga xamante ne moom lañ naan mooy suñu ñun c'est ça culture c'est ça notre valeur ak a tedd ñu daal di jël ay yoo xam ne daara la loo xamante ne nii ak perverti ak per perversion la moom lañ tudde ay valeur fekk bés boo toppul loolu ñoom duñ kontaan ci yow fekk nga bàyyi sa diine li la lislaam di wax di def ni ñoom di biis ni ñoom di def ni ñoom di def yu xaraam yi di naa ni sàngaraaki trinqué di def ni ñoom di def ni ñuy dunde ñoom di dem ci danse yi fu la neex ñoom fekk defoo loolu waaye li gën a garaaw nga bàyyi julleeg yooyu yëpp ah, bàyyil fekk defoo loolu ñoom duñu kontaan ci yow te bu fi waxati ñuy waxati nga naan yàlla nee na yonent naa lay saar saam wax nee na loolu la leen di merloo fekk bàyyi wolool topp leen ñoom ni ñu mel seen modèle mooy li ñu naan assimilation daal di lay assimiler yow ba nga fàtte sa bopp léegi mel ni ñoom fekk meewoo noonu rek ñoom ñu kontaan ci yow qul suñu boroom ne waxal inna hudallah gis nga njubug yàlla gi li nga xamante ne wute na ak seen ñoo ñuy dund de muy seen caaxaan yooyu muy diineem jii nga xam ne ci la ma sa tënk yonent yi si ma ca jaar yépp te moom lañ fi indi huwal huda muy l'islam gi dëgg-dëgg mooy njub kantaa ñoom liñ lay wax naan c'est de l'humanisme lii mooy ak féete kaw lii mooy ak yeewu lii mooy dugg ci vingt-et-unième siècle bés bu la jayee na la leer ne loolu ay lëndëm lañ lay tàbbil naan la lii mooy les les les lumières loolu lépp ay caaxaan la du dëgg borom bi wax na te waxam mooy wax xul wax leen ne inna hudallah li nga xam ne mooy njubug yàlla gi lislaam gii tënku gii mu leen ne ñëw leen tënku ci huwal huda mooy njub gi nga xam ne moom la fi masa teg te moom la leen di woo ngir ngeen ne ci wala init tabaata wala init tabaat te gis nga bés bu wala init tabaata yu yonent bi sa salaam lay wax de lu rawatina nag moom ñi ci des quoi mais moom la wax wax ji wala ini tabanta gis nga bés boo fi toppee ahwaahum gis nga bànneexu chrétien yi ak yahud yii di daan la génnal ci li nga ne fekk si ñu ci lu ñu ne ba'dal ladhi jaaka ginnaaw yow li la dëkkal yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam minal ilmi ci xam-xam ci nubuwa bi borom bi jox prophétie bi xam-xam bu leer bi mu la jox nga ne ko fi dégg di topp ñu xamul dara maalaka na la leer ne amoo minallaahi fa borom bi min wali yéen kenn du mën a méngoo sa mbir bu keroogee bu la borom bi di teg ay daan wala nasir te kenn mënulaa dimbali bu boobaa loolu yonent bi alayhi salaatu am na ko wax léegi lan ngay xalaat ñi ci des ñun jàpp nañ ne nañ fa bàyyi diine yàlla ji jënd ko ay constitution yoo xam ne ni da ko defar ay nit ni ñu la ko defar nga xam ne bés bu nekk nga war koo soppi parce que àndul ak jamono ndax day dépassé léegi yow nga bàyyi ko fi ginnaaw bi ñu xam-xam bu leer gi lislaam ak alquran ak sunna nekkee ci ñun ñu bàyyi ko fi di topp ay ay ay ay laïcité ki façon yu mel noonu suñu boroom ne bés boo ko fi defee gis nga ëllëg bu la borom bi di bi amul kenn koo wooteel bàyyi ku la neex na ku nekk nekk sa maam nekkal sax surtout yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a ñépp gis nga nga ne yàlla sa diina ji fenn sa fëllax ko fële jënd ko wax yii ak caaxaanu àddina bii yii yii nii léegi mu ne koo gis nga bés bu ma lay duma amul kenn fa borom bi tabaaraka wa taala kuy méngoo say mbir wala ku lay dimbali ci mbugal ma ma lay teg mu ne alladina gaa yi nga xam ne aataynaahum jox naa leen alkitaaba téere bi ñoom de tilaawati ñoom de dañ koy jàng dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy jàng bu wóor ulaayika gaa yoo yële yu'minuuna bi ñoom ñoo ko gëm muy way ngëm yàlla yii waaye ñi nga xam ne ci chrétiens yi ak ñi nga xam ne yahuud yi ñoom moom dañoo mujj bañ gisee alxuraan lañu bàyyi lii nga xam ne lañ newoon daldi tuub si mu ne ñooñu ñoom de koy jàng dëgg-dëgg jàng ba pare daldi koy gëm waman yakfur bihi kantaa képp koo xam ne weddina alxuraan ji sama téere yi ma fi wàcce fa ulaayika gaa yoo yële humul xaasiruna ñooy ñi perte ci yahuud yi ak nasaraan yi képp koo xamante ni nii danga ne alquran bi sama yoon a ci newul waa yow lan man téere ba ma yoroon doy na ma comme ni ko yahuud yi doon wax naan du ñu gëm lu dul luñ wàcc ci ñun suñu boroom ne ñoo ñële ñoom ñooy ñi perte mu ne yaa bani israil yéen waa banu israil alayhi salaatu wassalaam udkuru fàttaleku leen ba léegi te leen tudd ni'mati allati an'amtu alaykum ah xéewal gi nga xamante ne nii moom laa xéewale ci seen kaw wa an nii man sama xéewal yu màgg yi faddaltukum bokk na ci xéewal yooyu la maa leen gënale alal aalamiina ci seen doomi jamono jamono yi fi Seydina Muusaa newe ak yooyu moo tax yonent yi nga xam ne alayhimu salaatu wassalaam yi ñëw ci banu Israayil amul beneen xeet boo xam ne am nañ lu mel noonu la ci yonent lool nag boroom bi ne maa leen ko gënale ci yéen ci mbooleem mbindeef yi wattaqu te nag dee dee leen ragal yow man mbugalum bés boo xamante ne nii cëy bu ñëwee laa tajzidu manal nafsun benn bakkan an nafsin ci beneen bakkan shay'an tus bakkan ba doon weddi yàlla bul jàpp ne yow sa maam ku baax la woon yow da ngay mooy yàlla bàyyi fi alquran jënde ko leneen ne sax yéefér nga waaye boo deewee sa maam dina la ramm mu ne mukk mukk mukk benn bakkan boo xamante ne nii jaamuwul woon yàlla beneen bakkan bu doon jaamu yàlla du ko mënal dara wala ko nangul dara loo xamante ne mooy fidaa u lu muy jënde mbugal ma ko nara a dal la muy joxe ngir ñu baal ko daal di jënd boppam kenn du ko nangul wala tanfa'uha shafa'a te benn ramm du ko jariñ kenn manu koo ramm kenn manu la def intercession bu ëllëgee ngir bakkan boo xam ne dafa deenu ci dee ci shirk weddi yàlla wala hum yunsarun te bu ëllëgee kenn du leen dimbali ceen mbugal yeleen borom bi tabaraka wa taala di teg fii nag kon la ñuy yem di wax alhamdulillahi alladhi